ci fi muy waxee ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ay jagle yu ko borom subhaanahu wa ta'ala defal ñu tàmbalee ci woon wa idlalun bi aynin fii hajirin fa irhaqun lahu kullal uyun wa idlalun ak teral bi aynin ci niir fii hajirin ci jamonoy tàngoor fa irhaqun loolu de aw nal la laxoo ko ndax keral googu danaan am kullal uyuni ci gépp wàll siraajun mooy yeneen bi nga xam ne sallallahu alayhi bu leer nañ euh, mooy mooy lamp bu ànd ak tàngoor comme moo tax jant bi mu tuddee ko wa sirajan munira maanaam ah sirajan euh, de wala wa wala ah, euh, ah wa shamsa siraja ah wa ja'alna ok shamsu siraja yenente bi nag sallallahu alayhi wasallam moom mooy fi rek xamar weer wi la wax ne xamaram munira mais bi muy melal yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa da'iyan ila allah bi iznihi wa sirajan munira voilà maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam dakaa melal mu nekk jant en même temps mu nekk weer bu jël baatu siraj bi nga xamante ne moom la askanale woon jant bi wa ja'al shamsa sirajan mu daal koy askanale ne mooy sirajan maanaam ba pare jël weer wi li nga ko askanale ne bi sallallahu alayhi muy jant di weer moo tax euh, Cheikh Siraj Malik radiyallahu anhu bi mu naan ay euh, euh, bi mu naan sirajun kon ah, mooy tàngooru mooy mooy lampe bu mag boobu ndax xam ngeen ni jant bi tàngoor projecteur bu mag a mag la min at yi ci ay ceeñeeram standard naa la ñuy leerloo mooy yenente bi rek sallallahu alayhi wasallam te kon muy jant boo xam ne xat dëgg dëgg zarat dara xeeb na ku lolow ñu ne mboolem bu ñu wax ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam weer dañ naan al badru nangam mais dëgg dëgg jant la tamit ci sa ci dalilu aaya bi ñu la wax sànq maanaam moo tax fii nii du jaru nga yéemu lu tax mun koy tuddee jant tamit fa yaa ajaban akama yéemu fa yaa ajaban woonaa sama kéem woonaa kéemtaan li fii nuurin ci borom leer bi nga xam ne mu niirin mooy leeralaate muy muy weer bi sallallahu alayhi wasallam jouer contrôle yooyu yëpp wa nuurul asli mooy leeru cosaan gi fii maa in ci ndox ma muy ndox maanaam wapiinin ak ban ba ba ñu tabaxee moom aadama comme niñ ko gisee suñu jotaay bi wa fii sulbin mi ngi ci tamit ndiggal mooy leer nga xam ne moo la wax li Ilyas ñeel maam Ilyas yu labbi di talbiya nan labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka mm-hmm. innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak bu di ko wax ma yasma'uhu mu koy déggum almawaasim ña nekk maanaam ña nekkoon ca xew ca xew euh, aj ba bil azim yi ci dégg gu leer amal nga dañuy dégg xool xool xamuñu fu wax ji jóge ñu xool ndeke ñu diggal man Ilyas luy wax leer goroon wax wax jooja nag moom la moo tax sabaikuhu ay xob bi tam moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam muzliyaatun aji xeeb la aljawahira wurus yu ngalam yu kawe mboolem wurus yu kawe yépp xob bitu yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom xeeb la leen walim laa waaye lu téye loolu am boobu wate moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam noonu mooy cosaan lunu aw yoonu ñeel mboolem cosaan yi ah kon maanaam bu ñu xoolee ba faat ba fii nii ci la ñu gise woon li nga xam ne moo aju woon ci caractéristique su cangam léegi nag muy dugg ci avant muy gën a àdduna yenn mbir yi nga xamante ne moom la waxoon am na tam li ñu gisoon ci wàllu euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moom ci jëmmi boppam importance bi nga xamante ne moom la maanaam nekk ci jiijëm googu amee mu ne loo woo ñeel na ko xablal wilaadati lu jiitu duddige mu'jizaatun ay kiimaan yoo xamante ne day lottaloo képp ku ne yooyu nag taraaxa waxoon nañ lu tax fii ñu mën koo tuddee mu'jiza ànd ak ne mu'jiza ab yenent moo koy def maanaam bu xësee ba ne yenent ci lañ koy mën a tuddee mu'jiza waaye daa fekk ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam daa nekkoon yenent te moom kon nag moom nekk amoon na mu'jiza yoo xam ne taraaha doon na ko gis ummuhu yaayam duuna gunóoni ci lu dul ay njort rek ay defe naa maanaam yu leer a leer la gis comme niñ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu naq yuñ ko sell la maanaam dafa am ak cell la tegu ne ci moom ci biir ak ci biti fii wilaadati yi ci ganek àddunaam nekk na ca ujaabul ay kéemtaan yu ay yii buy lottuloo kulla bi aqlin bépp boroomu xel ba nii bay aji sax te dëgër maanaam képp koo xam ne sam xel daa ñor voilà bay ba nii bay aji ñor képp ko xelam ñor rek yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kéemtaan ya amoon ci gane àddunaam ci maanaam euh, dana la lottuloo wa maxuulan ma nga nekk aju tusngalu wa masruuran koo xamante ni du mbax bi dañ koo defar ba mu set noonu la ganee àdduna waaye tamit la nekk ku ñu xarfal tamit noonu la gënee adduna tamit sallallahu alayhi wa comme ni ko imam al-Hakim waxee ne loolu sax mutawaatir la ata dikke na yawmal wilaadati bisu gëne adduna gi sallallahu alayhi wa sallam fii uyuni ci ay ak ci ak ay ay ay nooteelu teranga yu kawe kawe kawe la la amee bi muy ñëw yusabbihu doon na sabbal sax rabbahu boromam tasbiha abdin sabbaluk jaam bon fii euh, euh, dinañ ci ñëw laataa ñuy continuer insha allah ci wàllu sabbal bi baruurin maanaam jaam boo xam ne baruurin ku baax la maanaam jaam ju baax a baax a baax zin ki saarin di boroomu damm euh, mustakiin di boroomu toroxlu maanaam gisoon nañ ñuy jaam incarnation melom jaam googu moom dëgg-dëgg mooy maqaama y mooy melo yenente bi sallallahu alayhi ak jikko yooyu mu àndal te nit ki su bëggee jeex ci bi sallallahu alayhi daa iman maanaam faaw mu nekk koo xam ne day noonu lay mel maanaam simmeeku ba set wecc ci mbooleem mbir yi di ngeen jaan léeg-léeg ni muy amee benn yére maanaam jaan jaan bi daa simmeeku ci yéreem maanaam faaw nga mel noonu ci sa mbooleem melo bi ba ba defee rek lu dul ne jaam laa boo xam ne aw ma dara moomu ma dara mais tamit dara moomu yàlla Euh, mën nañ taxaw ci sàbbaal boobu balaa ñu continuer sàbbaal gi en fait ko euh, lu ama am solo la maanaam moo déterminer carrément euh, sóobu ci yoonu yàlla bu mat sëkk ci sàbbaal lay amee ndax turu yàlla yépp borom subhaanahu wa ta'aala su bëggee nit ñi jariñu ci daf leen di wax ñu sàbbaal maanaam fa sabbih bismi rabbikal azim sabbih isma rabbikal a'la subhaana maanaam Euh, euh, subhaanallah hiina tumsuuna wa hiina tusbihuuna maanaam ak yooyu noonu voilà ak wa sabbih bihamdihi ak wal malaa'ikatu yusabbihuuna bihamdihi wa in min shay'in illaa yusabbihu bihamdihi maanaam kon ngay gis ne amul dara lu lay sàbbaal maanaam lu tax parce que yàlla borom subhaanahu wa ay turam ak ay meloom pour mu mën a activer wu ci univers ci existence mais tamit ci nit ku ne. bu bëggee activer tur yàlla yooyu maanaam ci sabal lay jaare comme niñ ko gisee woon yaakaar naa ci Kunûz yi lañ ko doon wax baatu sabal baat bi ci jëmmi boppam sabbaxa mu ngi jógee ci sabaxa bi tekki féey maanaam kon booy féey di explorer tur yàlla yi ci nga koy activer ci sa bopp en fait bu dee doomu aadama nag tur yàlla yëpp dañoo nekk ci moom comme ni ko allama aadama asmaa kullaha gisoon nañu wa nuuru asri fi ma'in wa tayri di doomu aadama ci boppam moo mel noonu maanaam naturellement ci la lépp dajaloo ci moom ci zaahir yëpp zaahir yëpp ak yëpp baatin yëpp léegi pour mu explorer capacité bi benn capacité bu ci nekk jikko ju rafet ju ne wala lu nekk yu sell lu ne bu koy activer il faut que maanaam maanaam mooy mu ngi fii ci yoonu yàlla ce qui fait que tur yàlla yëpp nit ki mën na ko explorer maanaam ci d'abord mu comprendre que yàlla parce que baat mu naan sabbaha wala subhaana te alquran bu ñuy seetlu daf koy jëfandikoo ci mbooleem forme wax na sabbaha lillahi ma fi samawati wax na yusabbihu lillahi wax na subhaana subhaanallah subhaanallazi asra bi abdihi laylan et cetera maanaam kon forme yëpp utilisé na ko ba pare wax na ko sabbih kon te buy xool booy booy seetlu bu naan la sabbih waxul du wax sabbihillah comme ni ñu mën a waxee subhaanallah wala mais danaan sabbih isma sabbih isma maanaam turu yàlla maanaam mooy turu yooyu ngay activé turu yooyu nag yow yaa koy activé ci sa bopp ce ci fait jikko yu rafet yépp noonu nga ko mën a defaree ci sa biir te loolu mooy jikkoy sang yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu gënee àdduna ngir màggal loolu wane noonu ni mel mu daal di koy jëfandikoo sàbbaal loolu mais baatu sàbbaal bi ci boppam kese taxul ñuy jóg maanaam li ñu ci bëgg a wax mooy sabbal faaw day ànd ak euh, sant moo tax borom subhaanahu wa ta'aala daa iman da koy lëkkale sabbih bihamdi sabbih yusabbihuuna bihamdi rabbihim wala yusabbihuuna bihamdihi ah fa sabbih euh, bihamdi rabbika te loolu la ko mujjee digal laataa mu naan ko wastaghfirhu te nga jéggalu ay saa bu mujj ci alxuraan loolu la ko wax maanaam boo demee ba nekk ci plafond plafond plafond lan ngay def mooy activer tur yàlla yëpp ci sa bopp ci sant gi ngay sant yàlla maanaam delluwaat ci azal ndax borom bi sant boobu mu santoon boppam ca cosaan ca azal ba dara amagul moom moo amal lépp moo amal boolem turu yàlla yeeg melo yi moo ko maanaam moo ko génne ba ci ismullahi azam sax ci sant boobu la juddoo maanaam kon da ngay gis ne euh, d'ailleurs loolu beneen mbir la buy génne secret lu tax yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi tudd noonu tudd Muhammad maanaam moom mi nga xamante ne moo incarné dajale cant gi yëpp ci mboolem wàll yi ci zahir ak ci baatin sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom ci boppam mooy secret cant googu moo mu dagan ñu koy mën a waxee mooy sirru zaati secret nekk nekk yàlla ci boppam mooy nuurullah mooy leeru yàlla moom yent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam ak ainsi parce que secret cant googu ci boppam mooy jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ruuxam ak xaqiqam réalité kon euh, nit ki nag nan la koy activer ci boppam soit ci di zikar di tudd yàlla lu bëri maanaam di sàbbaal parce que sàbbaal mooy bu may tudd yàlla maanaam tudd tur tur te te alxuraan buy wax nga def ko danaam isma rabbika lay wax sabbih isma sa tur yi boroom maanaam mooy kon bu may tudd turu yàlla bu ne ma euh, comprendre ne borom subhaanahu wa ta'aala dafa set dafa deñ carrément ci mbooleen ma lay wàññeeku yi te mënta nekk ci moom melooy wàññeeku yi te dafa ràngoo mboolem melooy mat yi non seulement loolu mais aussi ma comprendre que ni man tamit bu ma ko maanaam dama war a euh, jikko woo jikko yooyu ndax lan ndax man la yàlla def en tant que doomu aadama ma nekk xalifaam ci kaw suuf huwa alladhi ja'alakum xalaa'ifa fil ardi comme ni ko Alxuraan wax moom moo leen def ngeen nekk ay xalifaam ci kaw suuf parce que su doon baatu benn xalifa rek la jëfandikoo mën na indi confusion yu bëri bari nit ñi yaakaar ne kenn rek la mën nekk mais ñun ñii ñëpp ñooy xalifa yàlla yi moom moo leen def parce que kon léegi man su ma nekkee xalifa yàlla ci kaw suuf en tant que man ndax maay doomu aadama man maay doomu aadama man kon man maay xalifa ci kaw suuf kon su ma nekkee xalifa yàlla ci kaw suuf damaa war bi activer di incarner turu yàlla yi ak ay meloom ci kaw suuf voilà léegi turu yàlla yi nag lay lay jikkoo maanaam lépp loo xam ne bi ñu ne yàlla day yërëmaate yàlla day baalaate yàlla day jéggalaate yàlla dafa yaatu yërmande yàlla day day dimbaliwaate yàlla day day maanaam yooyu yëpp ma incarné ko waaye yeneen yi nga xamante ne tamit am na mooy yàlla maanaam mooy yàlla day jariñaate mooy naafa yàlla day jikkituwaate mais yi nga xamante ne ñooy jalaal yi tamit mooy xaa mooy yàlla day toroxalaate mooy musil mooy mooy mooy mooy mooy xaafit moom mooy wàcce ah yàlla moom mooy Euh, ak daar mooy lore et cetera loolu ma di ko utiliser tur yooyu ma bañ koo utiliser ngir ngir faj samay mer ak samay bànneexu bakkan mais ma koy utiliser ngir saxal fi li yàlla bëgg àtte yàlla ci ko foofu mais yooyu tamit il faut que ma activer leen maanaam munu ma ne yooyu kenn du leen activer déedéet yooyu tamit dañ leen di activer mais dafa am ci cadre buñ koy appliquer voilà voilà comme par exemple bu fekkente ne dafa wax ne ah kii kat faw ñu lor ko def koy lor masalan bu ne euh, yonent bi sallallahu alayhi bu ñu jàngalee mu mu ci weñ bu duggee ci ndox da nga koy dugal ci biir xam nga da nga koy laal mais da koy def parce que loolu la maanaam àtte àtte yàlla la foo nga appliquer ko parce que sinon soo ko dul appliquer da doo incarner turu yàlla bii doar bii loraat te il faut yow nga incarner ko yàlla yi foog nga incarner leen en tant que xalifa yàlla ci kaw suuf mais mënoo koy incarner maanaam. ba pare tamit comme ki nga xam ne dafa sàcc ñu ne nag dagg loxoom nga nekk juge bi ah, ci dëkk yi nga xamante ne maam réew moo xamante ne taxaw ngeen ne euh, diine yi l'islam moo koy dox nga nekk juge bi nooy def dañuy dagg loxo maanaam mooy dañ koy lor waaju voilà bu ñu tëralee ay règles ci situation bu mu mën a doon nga koy mettre en application képp ku ko mooy ñu teg na daan yi ñu wax ne lañ lay teg bu dee dañ laa war a folli ñu wàcce la nga nekk maam nga incarné xaafis saa yow il faut ñu wàcce la ñu wàcce ko waaw maanaam moo tax incarné tur yàlla yi dafay day laaj nga incarné wàlla yëpp mais lenn muy condition bu dee jalaal yi la mooy mu bañ a nekk ne danga nga koy incarné pour lan pour faj sa meru bopp wala bopp ngir ah di di di di di di di di di di di di Euh, di di jox cër sa bànneexu bakkan loolu bu ci deñee rek jeex na voilà wa néegu yàlla bi fiiha ci guddi googa gutti raadil boroomu yëngatu la yëngatu bu taratar fa yàlla la hey kaw teefug yàlla min sax min ci sang bu mag bii nga xam ne makinin boroom mag boroom euh, boroom yi daraja yu kawe la wa maala wa maala albaytu maala wa maala jeng na albaytu néeg ba muy néegu yàlla ba bil arkaani ci keno maanaam euh, kenoom ya xatta mbete yu kabbira muy kabbar moom néegu yàlla bi saajiran di aju sujjóot mislal fatiri kem aji ñëw ji xel maanaam comme nit rek ni mu doon mën a sujjóotee ah. voilà maanaam mamat malilan ma mamat mamilan ma al arkani aw sajadat comme ni nga ko waxee ci <laughs> classe dahab waaw voilà maanaam bu la neexee sax nga ne sajada daa léegi tey ñu war a dugg ci daa maanaam ba tey yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci màggaayam daa woo na maanaam doon na woowante ak ruhbaanu euh, mooy labbe ya ruhbaan mooy ci yahud yi mooy rabbin am na ay jaamkatu yàlla la ñu doon mel na ñoom ñoom ñëpp woote nañ di waxtaane bis boobu parce que dañoo gis événement te yamul ci yenn ci bis boobu kese mais saa su nekk saa yu ñu seen yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dañ daan wootente wala boog ñoom seen bopp ñu woo ko wax ko ne ko ah sawa yow euh, wala ñu woo mbokkam ne kii na ngeen fexe ba bu ko yahuud yi gis parce que dañ koy sàkkal fexe wala yooyu maanaam nga gis ne kon daa woote da ar-ruhbaanu euh, rabe yi ñoom ñi mooy labbe yi an ne jaanaa dikk nañu mu biinuun kii fësal lépp ci lu baax maanaam xam nga lu yéene mooy ñoom yahuud yi rabe yi ñoom ci seen bopp dañoo naka jekk di woo nit ñi ci l'islam sans ñu yëg ne ñoom ñi ngi woo nit ñi ci l'islam parce que chaque fois dañ doon wax ne ñoom ci seen bopp ñoo ko daan feeñal yonent bi sallallahu alayhi bi mu demee bi mu amee juróom-ñaari at dafa amoon benn wànnent bu tar bu ko amoon fu nekk euh, maamam yóbbu na ko fa Abdul Muttalib fu nekk waaye mënuñu ko woon faj bi mu demee ba gis euh, euh, benn rabbin ata ila rahibin tibbin yaqulu lahu dawa'uhu riquhu farja ila harami ba mu demee ba gis ab euh, rabbin euh, kenn ci ñoom ruhbaani boo xam ne ab ab la woon daf ko xool rek gis moom jëm yeneen bi sallallahu maam ni mel mu gis ne kii caractéristiques yi ñu wax ne ci suñu téere yi ne yeneen mu mujj jamono ci lay ñëw kii noonu la mel mu daal ni kii daal xam ngeen lan la mu ne maam ji kii jarul ngay wër bu sonn bu metti boobu kii dawa u gis nga saafaram mooy riixu mooy ay ay loram na jël loxo yi rek euh, euh, tufli ci ci ci ci baaraam bi euh, raay ko ci bët yi day wér ci saa si mu def ko wér ci saa si mu def ko kon nag benn bu mag farje pare nag ne ko attention parce ko yëwoot yi gisee koo sàqal pexe naka noonu biñ demee Saabit Abu Taalib ba mu fa ànd ak moom bi muy am fukki at ak ñaar noonu la demee maanaam noonu la demee ñoom ci seen bopp ñoom ñoo ko yow dafa gis benn rabin sawaay euh, daal di woo Abu Taalib kii lan la ci yow mu ne ko sama doom la mu ne ko déedéet kii baayam dundul yelloowul di dundul mu ko waaw sama doomu frère la mu ne ko waaw kay yaa ngi doo ko wax lii nga wax dëgg la ana yaayam mu ne ko yaayam nit génn na àdduna ba mu nekkee gone mu ne ko wax nga dëgg mu xool ko fekk ba mu ko njëkkee gis après daa xool tamit di digg ginnaaw di gis ci xaatamal nubuwwa bi mu ne gis ngeen mu ne ko gis nga kii na nga def lépp lépp lépp bu rëccale ko bu ko bu ko yëngu gis sinon dañ koy jéem a ko ak yeneen ak yeneen événement yoo xamante ne am nañ ba bi mu bis bi mu gënee àdduna tamit loolu amoon na ak yëngu bu ne mais non parce que yi ma gis signes yi ma gis yëpp mooy ne peut-être ki ñu doon wax ne dina gën àdduna moom moo ñëw. mais biñ ko xoolee d'ailleurs kooku sax rabe moom moom boobu maam euh, rabe boobu ba mu ko gisee ci ginnaaw bi ci dëgg bi ginnaaw bi xaatama na boobu daa xam daa daanu xam ñu ne ko bi mu simbali ñu ne lu xew mu ne damaa am na banu Israël jeex na fa voilà maanaam kon yooyu yëpp maanaam kon ñooñu ci seen bopp ñoom seen bopp ñoo dëggal ne moom la maanaam te ba Medina noonu la dañ demee gars yi dañuy jékki-jékki rek kese moom la boobu mais moom la ñuy xoolante mais moom la kay mais moom la wala gars yi xoolante ah moom la de maanaam <laughs> ne mooy ki nekk ci suñu téere yi mais terewul ñu bari ci ñoom gëmuñu parce que yow du duy tàmm di gëm loolu tamit dafa mel noonu maanaam duy di gëm moo tax bari na looy gis ay chrétiens ngi naan tuub dañ dugg ci l'islam wala ay athée dugg nañ ci l'islam wala ñeneen ak ñeneen mais yëhoot yëhoot bu dugg ci l'islam dafa raar voilà comme naa ko am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli xanaa dañuy iñaane te looloo am nit ñi ci li nga xam ne moom mooy ngëneel gi leen yàlla defal te mooy yeneen gi mu def ci ñeneen ñi wala leneen lu ñeneen ñi am benn te loolu tamit mooy jikko yi nga xamante ne boo ko amee loo am am départ bu baax parce que xam ngeen ni ñooñu amoon nañ départ bu baax waaye loo am am départ bu baax tam fekk jeexital lu baax mooy lu deme nekk kiñaan soxoro mbañeel ak yu mel noonu waaw te te loolu euh, maanaam mbir yu xam-xam ci boppam moo demee noonu maanaam ak ñi nga xamante ne maanaam dañuy kocc koccal maanaam nekk ci xeetu kocc koccal daal di di di di jaamuy bon di di def waaw di yëngal course bi di bëri di def ay voilà nekk ci lasaraar bi wala yu mel noonu souvent ñooñu dañu amee jikko yooyu noonu voilà voilà moo tax euh, ñaare ñoom ci seen bopp ñu liggéey bi gën a mag bi seytaane di def moom jarul mu ci son ndax ñoom ñoo koy defal maanaam voilà ci ci ki ñaan soxor gis lu baax duñ ko tegtal nit ñi waaye faw lañ koy bëgg di di di di dàqal nit ñi di xeex ñi nga xamante ne ñoom ñooy gaa yi yàlla yi parce que tout simplement bëgguñu dëgg gi feeñ parce que tout simplement dañuy nekk ci benn système boo xamante ne mbir mi ngeen arrangé wu leen mbir mi dëgg feeñ arrangé wu leen te système boobu kenn waru koo jëngal lu tollu tarfatal ayo waaye ñaare nag ñoom ci seen bopp itam ñooy jékki-jékki di jëwu gaa yi nekk ci yoon wu baax bi ba wax loo xamante ne moo leen dugal maanaam mooy xamal nit ku yeewu ku këni waajoo du nekk na ci dëgg wala ñoo ne ci dëgg moo tax mu ne kon daa woote na ar-ruhbaanu labbe yi am jaanaa dikke nañu mu biinul dëgg bu wér dañ ñu ciy leeral mbir yëpp euh, moo tax it te taabaat euh, alxawaatifu xawaatifi maanaam xawaatif maanaam mbooloo la ci haatif haatif mooy loo xam ne day wax te duñ ko te duñ ko gis maanaam luy wax lu ne te duñ ko gis rek loolu haatif lañ ko tudde moo tax téléphone ñu tuddee mooy ka ngay waxal ko moo tax ñu tuddee ko moo tax arab haatif lay wax téléphone maanaam ci baat boobu la jóge mooy hawaatif ndax ñoom ñu ngi ñu ngi togtaloo maanaam di wax di informer li saxiini di yëgle ne maanaam li saxiini ñeel aji mat jay lewet ki nga xam ne lewetaayam dafa mat sëkk ci jikko ju rafet ñu yëgle ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi loolu tamit ñi nga xamante ne dañoo maanaam nekk ay toppee yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam vraiment nekk ay royukaay maanaam def ko royukaay mat ni ñu ko toppee. wala ñu yegg ci fu kawe kawe day gis tamit loolu day nekk ci ñoom maanaam day nekk ci ñoom ci alam goo xamante ne maanaam du ne nit ñi maanaam même bu dul nit du dégg dara kenn di wax mais dina am benn sensation populaire buy wane ni ñii ci yoon bu baax la nekk wala kii ci lu baax la nekk ba sax xataa nit ki sax bu ko bëggee wax lu ñaaw ba bëgg ko def du xaw a ñeme maanaam du xaw a ñeme ndax day jàpp boo muy pour alkane mën na ko ci wala yeneen waaw moo tax bihaa ci guddi googu xal la ci la wàccee alkawaakibu biddiw yi musiqaatun bi aji leer nañ nga xam ne dañuy wàcc ba xaw a moo tax soxna Safa moom dafa jàpp sax ne dañu woon man man foogoon naa ne sax biddiw yi dañuy wadd suñu kaw mooy yaayu Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu ndax moo doon rewle voilà soxna Amina radiyallahu anha kama kéem ni nga xamante ne xal la noonu la wàcce woon bis boobu almalaa'iku malaaka yi leen xasii ni ngir aji saar maanaam ngir borom saar bu kawe bi sallallahu alayhi wa sallam yi dañoo wàccoon tamit voilà voilà mu ne walil iwaani waaye xam nga yii ay teraangal yu aju ci moom yenente bi sallallahu alayhi maanaam mooy ne borom subhaanahu wa ta'ala da maanaam ku maanaam bu ñu dellu ci wàllu ñi ñi nga xam ne dañoo topp ay tànkam tamit borom subhaanahu wa ta'ala dina leen defal lu mel noonu même bu fekkente ne du nekk matériellement nii mais borom subhaanahu wa ta'ala daa iman def leen comme du na wa ayyadahum bi ruuhil qudus voilà maanaam daf leen bi yenkewal li ñu tuddee ak ruuhul qudus voilà mooy inspiration divine boobu nga xamante ne moom mooy ñëw ci ñoom. borom subhaanahu wa ta'aala daf leen koy defal walil iwaani ñenn pays ya wa surufaat ak couloir ya maanaam palais yi palais yu mag yi nga xam ne moom la lañu amoon yu ca Kisra boobu ca Rome mooy l'empire byzantin ak surufaat yi seen couloir yi nga xam ne douze couloir la woon lu mag comme ay kii nga xamante ne ban kii kii yu rëy ñoo ci amoon ay piliers yu mag ñoo ci amoon loolu day am na xew-xew bu amrun am xew-xew boo xam ne shahirun bu siiw la waaw te mooy dañoo màbb mooy mu mooy lu siiw la wal mazallatu ak toroxtaangee wàcc maanaam daanu nguur lil nii ñeel na way dëkkaale gax te moom mooy Kisra maanaam moo tax Euh, jour boobu euh, euh, mooy pale ba poto maanaam yi ko téye woon dafa dafa daanu dafa màbb nga xamante ne ñoom dañoo jekk-jekk rek bi màbb mel tremblement de terre ñu xamuñu lu xew waaye loolu moom mooy symboliquement waaye après lan moo xew mooy ne da nguuram dafa daanu ci sababu gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam du ci bis ba waaye saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñoo daaneel nguuram maanaam mooy ne euh, léegi symboliquement la rek la moo tax ñaare léeg-léeg bon en tout cas ci conscience populaire bi daanu nguur léeg-léeg day am ay symbole yu koy jiitu mais li nga xamante ne daal lañ mën a wax mooy ne fii euh, képp koo xamante ne da am Euh, Kisra nag maanaam euh, mooy buuru képp koo nekkoon ci l'empire byzantin euh, Rome léegi moom ñoom dañoo amoon maanaam képp koo xamante ne da dangay danga ngay da nga da nga da nga da nga am maanaam da ngay sóobu ci yoonu yàlla am na tamit ay iwaan ay pays ak ay surfaat yoo xam ne dañu ne ci yow te ñoom ñooy yi nga xamante ne ñoom ñooy dëgëral sa bakkan yi tax sa bakkan moom maanaam dañuy attaché wu ci yenn affaires yi yu bëri bëri bëri yooyu nag foog nga mabbal leen carrément te loolu pour mu mën a am il faut que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam juddu ci sa biir ñëw bu yeneen bi juddoo ci yow maanaam sa xol dara nekk ci lu dul bëgg yeneen bi sallallahu nga mabbal leen ñoom ñëpp moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi yeete ci maanaam boobu bi mu naan laa yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa waladihi wa walidihi wa ak ci yeneen riwaaya wa maalihi wan naas ajma'in voilà te xadis bu nekk ci saxee yent saa saam ne kenn ci yéen ngëmum du dëgër maanaam du mat voilà ngëmum du mat te ngëmu yàlla bu matee rek nit ki nekk waaris Muhammad yi maanaam du mat sëkk lu dul man maa koy gënal euh, boppam maa koy gënal ay wayjuram maa koy gënal ay doomam maa koy gënal alalam maa koy gënal nit ñi waaye nag loolu wax ko daa gën a yomb fuuf mais dem ba nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo la gënal sax sa bopp moo la gënal lépp loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy objectif bi ba nga xamante ne yow doo ko existé ci parce que loolu mënul nekk lu dul nga dem ba yow existé too te yonent bi rek existé ci yow sallallahu alayhi wasallam biyaa ci gën a googu tamit mbir bi googa niiraanu tàkki tàkki fursin ca perfiya hamidatun aji giim lañ wama te amatul woon lil bahri ñeel géej gi mim maa in ci ndox moo xam ne maa neen may aji daw maanaam géej gi daw ndox moom mooy ndox bahar fii ndox mu bëri mañ amoon la rek mooy Perse yi dañoo amoon euh, ngel kii ndox mu bëri ndox moo xamante ne xeetu maanaam buñ daan taal bu buñ daan jaamu la ah ci def giñ daan jaamu ak taal buñ daan taal nga xam ne junni at musta woon a fay bis bi gane yeneen bi saa sallam gane àdduna ci bis ba sa la fay ba pare géej ndox ma daal di mooy ndox saawatam mooy maaw saawat daal di fay te loolu yëpp tamit loolu la rek maanaam buñ ko dellusee ci yoonu soobu tamit dañuy gis maanaam tàkk-tàkk yi bëgg leneen tàkk-tàkk yi Euh, bànneexu bakkan yi faaw nga fay ko maanaam nga fay ko ci ndox yeneen bi sallallahu alayhi te mooy alquran ak sunna waaye tamit lan euh, lépp loo xamante ne day jëmbat ak naafeq muy muy ndox moomu di jëmbat ak naafeq ay jikko yu ñaaw ak mbon ak soxor wala yeneen yu mel noonu yëpp loolu foog nga dindi ko ci yow maanaam ndox moom faaw nga ngacc ko ba mu jeex loolu moom moo tax bakkan bokk na ci li tax mu gën a naqaree xeexal mooy dafa am ñaari volets yooyu dafa am volet tàkk-tàkk bi loolu moom moo tax nit ki feeg mi ànd ak bakkanam xol bi day gaaw a jóg ndax tàkk-tàkk bi nekk ci biir moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam melale tàkk-tàkk maanaam mer moo tax mu nit ki su meree euh, mu jàpp mu ne ndax ndox day fay tàkk-tàkk xanaa gisoo leen ni te te mer kii la quoi xal la bu ye bu seytaane bi def ci xolu nit xanaa gisoo leen ni nit ki su meree bët yi day xonk am loo tax beneen bis beneen yoon tamit gis na ñaar ñuy xuloo kenn ci mer lool lool mu ne kii de meram ji xam naa benn baat boo xam ne su ko waxoon léegi mer bi jeex mooy a'udhu billahi minash shaytanir rajim parce que seytaane moo koy jël rek di ko dugal ci xol moo tax mu ne buy jàpp mbir mi jeex tamit maanaam ci keneen mu digle ne soo jàppoo day jeex te même loolu ci zahir day am maanaam nit ki mën naa mer lool lool lool xol bi tàng jël bu demee sangu ji ne xaaral ma dem jël benn bon maanaam ma sangu quoi xëppoo da ngay bu génnee mer bi giif te ànd ak ne moom jubluwu ko ci woon te da nga koy seetlu sax ci daara bi xale yi di jooy nii boo leen jëlee dem sëlëm leen rek bu ñëwee noppi maanaam euh, kon maanaam tàkk tàkk boobu di nekk ci xolu nit nag ci soxor ci iñaan ci mbañeel nga xam ne comme tàkk-tàkk la ko la ko la ko melale hmm? moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo ko melale rawatina iñaan bi mu naan wa iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ya'kulun naaral hatab man leen di moytandikuloo ci ñaan parce que ci ñaan dafa mel day day day day lakk yiw comme ni lan comme ni takk takk safara di lakkee ah matt ci benn riwaay sax def naa matt mu sew xam ne moo gën a yomb la maanaam kon nga gis jikko yooyu il faut que nit ki fay ko ci moom mais aussi ndox mi euh, tey buñ jëloon benn euh, doom ju limon wala orange ni mu mel noonu maanaam pour nga tàqale bakkan ak nit li tax bokk na ci li jafe mooy loolu mooy tey boo ko bëggoon boo bëggoon a mi ngi mel ni rek nga bëgg a jël orange bi nga necc ko nga bës ko bës ko necc ko bës ko bës ko ba deseetul benn topp ndax loolu bi nga lim jafe noonu la necc bakkan bakkan ci nit nit nit maanaam bakkan daa imprégné wu ci nit ko maanaam nga tàqale ko noonu noonu la jafe moo tax da ngay necc rek foo tollu da xeex ak moom. te bul jàpp mukk ne gañe nga ko à cent pour cent voilà parce que mën nay laqatu di def ci ay mbir yoo xamante ne da ngay foog ne jeex na ndekete mu ne bi a ah, ci guddi googu day an na ci la onke allah ay nu ko ñu rëbb ka <laughs> muy seytaane iblis min rujumin ci ay rëbb maanaam ci ay jam yoo xam ne te rammat ma ko koy jam ma ko koy sànni ña ngi koy sànni li shayaatin ñeer seytaane ak sutuuni yu bon ya maanaam seytaane yu bon ya ña ngi leen doon sànni ay parce que ci bunti googu ci lañ leen tàmbalee nag ñu naan inna wa inna wajadna as-samaa mula'at sa xarafan shadidan bu baax maanaam parce que avant dañ daan mën a dem ci asamaan di jéem a déglu di am ay xiisa ay information yu ñuy dem di jëli ji di indi naan dañ koy wan nit ñi di am yu wax yu ñuy wax muy dëgg ñu bëri ci boor ak ay caaxaan yu dul jeex ainsi te ñooñu seytaane di wàcc ci ñoom mooy ñi nga xamante ne du ñu nit ñu baax seen xol dafa fees dell dell ak jikko yu ñaaw yi ba pare ay waxkat lu dul dëgg lañ ay soskat lañ maanaam qul hal nunabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim seytaane ci ñooñu lay wàcc mooy ñi nga xam ne ay soskat lañ ba pare seen xol yi dafa fees dell ak jikko yu ñaaw loolu moom moo tax xol bi jeex setal ko ci mboole mbir yu bon yi noonu rek nga mën a baaxe noonu rek nga mën a baaxe voilà moo tax saa yu loo bëgg rek maanaam loo bëgg ci wàllu yàlla rek loo bëgg ci yoon bu baax rek fexeel ba ci sa biir xol rek nga defal ko soo ko ci defaree rek baax na parce que yow sa intérieur moom mooy déterminer après sa biti <coughs> voilà mais sa biir su baaxee par exemple boo ci reyee sa bakkan da ngay daal di commencer sa cër yi day commencer alimenter wu leer gi da ci da koy alimenter parce que comme ci xol bi ci la leer gi di bale bu boobaa sa cër yi dañuy sawar ci def lu baax waaye tamit dañuy tàyyeel ci def lu bon wala boog duñ ko mën a def mais bu fekkente ne nee nga sa xol baax na waaye sa cër yi sawaruñ ci lu baax maanaam saa lañ tuddee jëf yu baax yi nga gis ñu ak tàyyeel dugal leen ak tàyyeel waral leen sànq rek maa ngi gis kenn benn mbokk di ko wax ci statut yi ñuy def mu naan da ci gis koo xamante ne buur euh, bourde populaire wala yu mel noonu da koy jaral muy mën a def trois heures de cent quatre heures de temps maanaam day génn këram dix-huit heures ñibbi si vingt-deux heures wala lu ko ëpp parce que dañuy bourde populaire te du ko jaral trent minutes pour muy wasifa te moom mooy li war ci moom bëri na ñoo xamante ne xew-xew yu bari sañ nañ faa dem mais jàkk ji duñ fa mës a dem parce que tout simplement bakkan moo leen noot moo leen noot yi nga xamante ne ñoom ñooy priorité yi jamais nekk ci maanaam yi nga xam ne ñoom ñooy yi war jamais ñu nga xamante ne moom yàlla di leen laaj jamais ñu nekk attan nañoo jël seen ay junni junni junni ci seen alal def ko ci dégg nañ ñi benn sëriñ mi ngi fi ñëw waaye li nga xamante ne moom mooy lii tax seen diine di avancer au quotidien duñ ci def benn yitte loolu dara lu dul bànneexu bakkan euh, seytaane yi nag keroog bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di àdduna dañoo dañ doon sànni ay jum voilà maanaam biddiw yi ci seen bopp ñoom ñooy maanaam ñoom ñooy dégager ay tàkk-tàkk mooy ay suufu ba voilà maanaam du indiwu ci seen bopp ñoom ñoo nekk ay matériel yu leen di dal de contrairement à ce ñu bari la ñu koo yaakaare déedéet biddiw yi ñoom ñooy dégager suuf bi maanaam ñoom ñooy tàkk di dégager tàkk-tàkk yi nga xamante ne ñoom euh, euh, euh, duñ fa jege duñ fa duñ fa xand duñ fa xand waaw loolu moom moo tax leeru alquran leeru yeneen bi sallallahu alayhi xol boo xam ne jikko yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ci fees boobu xol boo xamante ne xam yàlla moo ci nekk ay turam ak ay melom xol boobu mooy xol bi nga xamante ne mooy tax maanaam mooy def rayon selon saa su nekk nit ki fu mu nekk mooy def rayon di dàq seytaane <coughs> loolu moom moo tax daw seytaane daw ko dafa am ñaari mooy méthode am na bu njëkk bi mooy wax di wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim wala yu mel noonu wala di sikkar bu ko defee seytaane dina daw nga xam ne saa yooyu sikkar rek euh, euh, parce que am na ni ñuy waxee euh, majnun noonu la ñuy waxee mansuus maanaam mooy ku nit sadd jinne yi ñoom am nañ ko maanaam ni jinne di saddee nit noonu la nit amee ñoo xamante ne nit ñi di ñooy sadd jinne yi ci ñoom ñoom bu ñu leen saddee ba jinne ñu ne ci nitu ko du dóor maanaam mooy la waa mooy mooy jinne ji dafa bëggoon a song fekk muy sikkar affaire yi dal ci kaw moom it mu daal di tàqali ko sagom léegi euh, mais boobu dafa dafa dafa dafa kii quoi dafa ponctuel mais xol boo xamante ne dafa ragal yàlla xam yàlla ay turam ak ay meloom xam yenent bi sallallahu alayhi wasallam cofeelam ci yenent bi sallallahu alayhi sax di tàkk boobu xol maanaam day def selon ampleur cofeel googu ak mbëggeel googu day def benn rayon boo xamante ne seytaane yi ñoom duñ fa yegg maanaam duñ duñ duñ foofu moom moo tax ñu moo tax euh, euh, nitu yàlla yi naan toog ak aarif billah maanaam day dàq seytaane moo tax boo toogee aarif billah pire sa xel du nekk ci xalaat yu bon yi ci kii maam day sori environnement boobu yëpp da ngay nekk tout le temps da ngay takkoog borom subhaanahu wa ta'ala <coughs> mu ne kon sallaajal al asnaama xërëm yi hal ndax lu ki sax njëkk na leen bi raxmil ànd ak toroxtaange maanaam raxmu mooy bu ñu naan rahima an fa bi moom mooy euh, bakkan bi daa laal suuf si ba takk maanaam dañ leen ak njett njett koo xam te ne daa ànd ak toroxtaan nga zawul awsaani boroomu xërëm ya nag ñi nga xam ne ñoom ñoo doon yor xërëm yi maanaam di leen euh, toppatoo ak moom leen fii diinin ñi ngi ci nooteel wa diinin ak toroxtaan maanaam nooteel moo féete seen moo leen dal ba pare ñu ne ci tabax tànge moo tax baatu diin foofu day tekki ñaari mbir yooyu yëpp maanaam ci abd daal di lay daal di bokk bu boobaa ànd ak ne lafdul istiraaki bëri na ci waaw comme dinañ ko gisaat ci bayit bii di di ci tegu waaw lu xew mu ne limaa ndax la nga xamante ne moom moo nekk fii jaw fi xaar ci biiram insha u ci euh, noxe shi'ran aw way ci sadd insha yi sadd shi'ran aw way yu tarribu boobu boobu dana dégloo mbégte gu kawe kulla zi diinin képp kuy boroomu tawxiid di wéetal yàlla wa diinin ak jaamu yàlla parce que seytaane yi keroog maanaam kii xërëm yi gaa yi dañoo ñëw fekk xëram yëpp màbb daanu ñu ne lu xew gaa yi laajte lu xew xërëm yi ci seen bopp lañ dégg ci seen biir ñuy way ay bayit taradda li mawludin anaarat bi nuurihi jami'a fi jaajil ardi fi shart wal xarbi boo wax ji jeex ha danoo màbb ñun ñëpp danoo daanu ngir aji ku gane àdduna koo xamante ne ci leeram ci la leerale mbooleem mbeddi suuf yi ci penkook sow sallallahu alayhi wasallam maanaam comme borom siiratul xalabiyya ni ñu ko indee ah waaw gars yi ni maanaam nga gis kon maanaam xattaa xërëm yi maanaam ay kéemaan rek a doon am mu jaawi ba ñuy aji tontonteeg saa ili aji laaj al asnaam xërëm maanaam xërëm yi maasa waaye ana lan mooy yumilukum moo leen jengal wa dumtum te ngeen sax fir ruku ci jeng euh, maanaam lu tax ñu jeng ñu sax ci jeng googu euh, mooy lan <laughs> gaa Euh, jour woowu bi ñu ñëwee fekk seen xërëm yi dañ leen a tegoon so Waraqat ibn Nawfal fekkee naa xew-xew bi maanaam moom sax daal ci aji gaa yi la àndaloon ñu fekk xërëm yi daanu ñu ne mais laaj lañu parce que quand même c'est pas normal parce que xërëm yi à chaque fois bu ñu leen yëkkati waat su teg leen ñoom dañuy daanuwaat jéeg bu ñu ñëwee fekk ñu jéeg di daanuwaat mais am na lu xew comment fait gaa nag jaaxle affaire bi jaaxle leen waaw. Ah! waaw gars yi léegi ñoom affaire boobu da leen a jaaxal maanaam comme que loolu yàlla daan ci ñëw ci ci insha allah ci suluk bi ñoom lu ñuy tontu ñoom ñoo tontu lii fa muftaqirun gis nga aji néew ju doole boo xamante ne yu naa di dafa wow bi muftaqirun ku néew doole te amul dara mënul amul benn kattan yu daa fu day fulali dox ko ak néew dooleem rek fii kulli xëy nañ ci saa su ne képp ku dul yàlla ku ne nga koy woo di ko dimbali dalay yokk bu wàññeeku doo ak néew doole rek maanaam yéen ñaar ñëpp da ngeen di néew doole xam nga lan lay nurool euh, mooy ngay waaj a daal di jël ab xeer xam nga xeer bu diis day tëm bu wàcc ci suuf yow nga bëgg cee jàpp sukkandikoo ci daf lay yokk rek dalay yokk te gaaw a wàcc wadd rek da yokk gaaw a gaaw laf rek xërëm yi ñoom ñoo leen tontu ah. leen ah xam nga ku néew doole moom <laughs> buy woo ku néew doole ñu moom dañuy yokk maanaam faiblesse lañuy ñuy yokkante rek ay charge lañ daal maanaam yow fi mu toll boo maanaam ñu ne boo boo pauvre dem fekk ñu ko pauvre mais yow nga ko kaay ñu ànd ay charge ngeen di yokkante rek maanaam say charge de pauvreté plus charge de pauvreté moom maanaam mu gën a diis boo leen coaliser day gën a diis rek charge yi gën a bëri li leen di war di gën a bëri dépense yi leen di war di gën a bëri ku nekk seen bor yi gën a bëri rek noonu dong la mu fa muftaqirun bi muftaqirun yunaadi yudaa'ifu du'fahu fi kulli hiin kon loolu nag am na lu maanaam ci buntu soobu maanaam xërëm mooy lépp loo xamante ne bokkut ak yàlla loolu xërëm la tudd maanaam lépp looy jaamu rek te bokkut ak yàlla rek kooku xërëm la tudd comme mooy paaxut mooy lu lay yokk ak mbewte rek voilà bakkan sa bakkan xërëm la euh, jant bi bu dee danga koy jaamu wala weer wi ñoom bonunu waaye xërëm la bu dee ab yenent comme yent yàlla Isa alayhi salaam da nga koo defub yàlla wala ab saxaaba comme Seydina Ali ñu ko siit ñenn siit yi def def ko yàlla wala ab waliyu nga def ko yàlla xërëm la sauf que ñooñu comme li Alxuraan wax wallaziina sabaqat lahum minnal husnaa ulaa'ika anhaa mub'aduuna laa yasma'uuna hamiimaa wa hum fiimaa ishtahat anfusuhum xaaliduuna laa yaqdaruuna muntazaa'ul akbar mu ñooñu moom dara du leen ci fekk ah, waaye yàlla dina leen laaj nag ah, bu dee nit ki dafa am. bépp préoccupation maanaam soxla boo xamante ne nee na moo tax ba mënta jaamu yàlla loolu xërëm la lu lay teree julli ak lu mën a doon xërëm la tudd voilà comme li sirage man wax rabbi walla ci beneen euh, hamziya bi voilà waaw wafaitu awqatin li xidmati shaykhi ka'abidi awsaanin biduni mira'i ki nga xamante ne day jaamu day day day day faat waxtu ngir ne daa lekk di liggéeyal sëriñam kooku moo ki jaamu xërëm ñoo yam te loolu werante amu ci voilà <coughs> bu dee événement la maanaam nga ne dañuy gàmmu moo tax julli romb la rombati ci xërëm nga nekk def nekkatul gàmm xërëm la tudd lépp lu la teree jaamu yàlla rek loolu moom moo tudd xërëm loolu rek moom moom moom wax xërëm voilà moo tax statut mën naa bañ nekk xërëm tamit comme ni gaa yi amalgame def statut bu ñu ci jàppale xërëm la déedéet statut dafa xaraam mais mën naa bañ a nekk xërëm bu ko nit ñi jaamuwul waaye yi nit ñi jaamu ay xërëm la doonte du ñuy statut am na tamit ay xërëm yoo xamante ne amuñu sax jëmm yu ñuy xool ay tur rek lañ am comme li yent yàlla Yuusuf waxoon ay sa sa am wax na ko ci saami mu nekk la ko yent yàlla yu Yusuf alayhi salaam mu nag in hiya illaa asmaa'un sammaytumuhaa antum wa abaa'ukum ay tur la rek yoo xam ne yéen seen maam yi yéen a koo wut ma nazzala Allahu bihaa min sultaan yàlla wàccu ci benn lay maanaam du du du jotiwul dara ak dëgg ay tur yoo leen créé la di ko jaamu léeg-léeg nag ñu boole ci ak ay symbole par exemple drapeau bi dañ koy jaamu loolu turam la hymne bi buñ koy jaamu xërëm lay mujj doon euh, devise yi buñ leen dee jaamu dañu mujj doon xërëm am na xërëm yoo xamante ne sax ñoo gën a kawe yooyu parce que ñoom ñoo ëmb yooyu laïcité démocratie ak yeneen i isme yi libéralisme communisme yooyu yëpp bu dee yow yooyu nga jiital jàpp ne mboolem lu wax moom mooy dëgg gi nga xamante ne mënul ñaar jàpp maanaam ba nga xamante ne daf lay teree nangu dëggee lislaam dëgg alxuraan ak sunna yow yaa ngi ci xërëm yooyu yëpp nag boo ci jàppee xamal ni lii rek mooy am fa muftaqirun bi muftaqirin yunaadi yudaaf kul duxahu fii kulli xiin amul benn bu ci baax amul benn bu ci dëgër te balaa nga koy xam nag yow man xëyaamati ñëw mooy comme la xorondom ba waxoon yent yàlla Sulaymaan alayhi salaam ba mu ko laajee ne ko xam nga lu tax yàlla tàggatal la ngelaw li mu ne ko déedéet mu ne ko parce que daf lay wax ne la lépp loo xamante ne da nga ko sukkandikoo lu dul moom yàlla ngelaw la lépp loo jàpp rek lu dul yàlla da nga cee moy jàpp nga ci xam nga amoon xam nan lay deme maam da ngay retrouver wu ne dégg ci ngelaw nga jàpp rek di di commencer daanu nag maa bu dem jëm biir sa lu dul yàlla nag neen la ala kulli shay'in ma sallallahu baatil mu ne waa amul moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam at ma su ma topp shawrun weer wa su ma topp yawmun bis ba boobee nga xam ne ataa dikk na fii ci loolee ñu tudd yëpp alhuda kay njub di jëmbi njub sallallahu alayhi moom mi nga xamante ne moom mooy qarnul quruni mooy sangu sang yi bu dee am ba at ma sururun mbégte la boo xam ne fii daa nekk ci sururin mbégte maanaam mooy bis bi yow mun bis la boo xamante ne sururun mbégte la boo xam ne fii sururin daa nekk ci mbégte bi nga xamante ne moom mooy weer wa ba pare weer wa nekk fii sururin ci mbégte at ma lépp di mbégte waa idun ba noppi nee na nekk na ab euh, feet xew bu mag mooy it boo xam ne na moom moo féete kaw ayaadu feetu al uyuni mboolem doomu aadama yi nit ñëpp seen feet yi feet boobu nga xam ne mooy feetu gën a àdduna yeneen bi sallallahu alayhi moo ko fu doole loolu moom moo tax nit ki kañ lay nekk ci feet bu mag bi ah mooy bis bi nga xamante ne ci lay yeneen bi sallallahu alayhi wasallam juddoo ci moom bu yegsee ci yeneen bi rek sallallahu alayhi wasallam nag xam ne nag nekk na ci feet boo xamante ne dootul jeexati voilà moom lañ wax te ruuxul maani wal bayaan baabul wusuul fa man baabul wusuuli fa man at wa man ataahu baabul wusuuli wa man ataahu fa umruhu iidun ka iidil fitri bi ramadaan yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy buntu jog yegg ci yàlla képp nag koo xam ne nee ngi cëpp ba yegg ci moom sallallahu alayhi wasallam wa man ra'ahu wala boog wa man ataahu ku di yegg ci moom wala ku ko gis sallallahu alayhi wasallam à partir de jour boobu sa dund fa umruhu dundam yëpp aydul feet la ka aydul fitr bi ramadaan yi comme bis bi nga korite ni mu neexee ci jullit ñi ñu woor weeru koor ba mu jeex noonu la sa jour di mel sa dund yëpp noonu lay mel nga xamante ne sa koor maanaam kooru effort yi nga doon def pour yegg ci yàlla yëpp fi mu toll léegi nag yegg si nga ci jouru korite mooy gis mooy yegg si nga ci yeneen bi sallallahu alayhi moo tax bu boobaa nag sa mboolem at yi mbégte rek lay doon maanaam yow léegi dootoo dundati dundu bu dul mbégte maanaam leneen lu ñu lu maanaam leneen ay mbir yu lay gaaral ci sa zahir rek lay impacté mais sa xol moom day fiix saa ne da ngay nekk ci mbégte saa su ne ci mbégte rek ngay nekk saa su ne sa dund yëpp loolu lay doon at ma weer la bés yi yëpp ci mbégte ngay nekk rabiyoon muy rabiul awwal waxte naa ak bisub altine hmm? fii ci gànnaog adduna gi ci la loola ci ci loola la amee ci bis boobu ci bis yooyu la ba amee maanaam mooy kon fukkeelu fan ak ñaar ca rabiul awwal ca la amee mu tombé bisub altine loolu moom siiw na sahirul siiw na de loolu tañ la mu ne bi amir fiiri ci atu ñay wax mooy ba Abraha demee day songu ñay wax yow man bis boo maanaam baana noonu ginnaaw juróom fukki fan cinquante jours après événement mooy ba euh, ñu di yóbbee dañuy màbbi ji euh, euh, Kaaba ga yàlla yónni leen arsala alayhim tayran ababil termine bi hijaar mi ci jil ñoom loolu la nga xam ne ay malaaka yoo xam ne dañoo yor ay forme picc picc ñu ñëw dégg nga déedéet dégg nga ñëw ak seen ay ay kenn ku ci nekk daal di yor xeer bu jële ci si jil ca sawara dégg nga di leen ko duma ñoom ñëpp ku nekk ñu ñu dumale ko rek nga daal di daanu assommé wu daal di jeexal ci bis ba nga jeexal ci saa sa li ci yéeme nag mooy ñay wi Abraha waroon Mahmoud la tuddoon noonu la ko tudde woon daa bañoon nee na du dem d'accord ba mu moom ci boppam moo mujj a wàcc ñay wa dem parce que fu mu ko dàqee maanaam su ko dàqee mu jëm ne côté mu ko dàq mu jëm ko def ñay wa daw ci waaye bu ko dàqaatee mu jëm Makka rek ñay bañ mu mujj wàcc ñay wa di doxal boppam moo tax ñay wa alkuwul maanaam teg gis nga tur bi mu yor Mahmoud ah waaw Mahmoud voilà lañ lañ koy woowe ci kii waaw ah euh moo tax maanaam euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ngay gis ne kon dafa gën àdduna ci rabiul awal maanaam bisu altine waaw wa mawliduhu te ganam addunaam bi nekk na sharafun nekk na ca euh, sharafun ak teranga euh, wa ak xéewal maanaam màggaayu teranga rek ba tey lay tekki mooy xéewal gu rëy ak ngëneel moo tax foofu fii nekk fa nekk na fi ta'zim ci màggal guddi maanaam gane adduna yenente bi sallallahu in jaaxu sotti ak sujuni aajo ya maanaam mooy aajo yi tër di mujj sotti alaa waawee yëgoo ma yëgal la ne surrul muluki lali buur yi maanaam buur yi dañuy am benn trône buy nuru lal mooy tur mooy jaagunaay bis boobu nga xam ne ci la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, àdduna lahaa ñeel na ko jufuulun ak ndërmeelu lalu buur yëpp ndërmeelu bis boobu fu buur nekkee ci àdduna lalam daal ndërñeelu maanaam euh, gàngunaay bi trône bi day jékki-jékki rëng-rëng yëngatu mm, daanu waaye mais am na lu xew ah. euh, <laughs> te yowul ci loolu mooy mbaxana yi ñu yoroon noonu lañ meloon tamit bi mbaxana yi day jékki-jékki rek mbaxana ma naaw buur ba day toog ak gaay yi jékki-jékki rek mu wax wadd mu war ko capté wala gaay yi di ko kii yooyu xam nga rek mu nekk benn instant voilà voilà nga xam ne désolation bu mag mooy am ci moom moment bi nit ñi commencé maanaam gêne bi quoi waaw gêné wu quoi c'est buur bi mbaxa naaw la parce que loolu tamit am na lu lu lu dinañ ci ñëw léegi insha allahu taala Mhm. wa najmul kufri biddiwu kéefër maanaam daa bëgg a wax rek ne kéefër noo teraanga nga mu amee woon fii nax sin ngi ci ay gaaf mu hiinil ak daya waaw zu nax sin boroomuk walla boroomuk ay gaaf la mu hiinil di boroomuk daya maanaam kon nga gis ne euh, te lii nag maanaam Euh, nit ki mën na ko dund moom ci ci biiram ci lenn ci benn condition mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci moom parce que ñun ñëpp yenent bi mu ngi ci ñun comme ni ko alxuraan wa alamu anna fiikum rasulullah xam leen ne yenent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam ngi ci biir mi ngi ci seen biir xam waxul baynakum anna baynakum waxul seen diggante la ne def ni mi ngi ci seen biir voilà mi ngi ci seen biir euh, soo ko bëggee yenn tib saa saa mbëggeel bu wér day dund ci yow comme niñ ko gisee woon suñu jotaay weesu et que sooy roy ay jikkoom ci lu nekk nga ne foog danaa ko def moom na mu ko doon defee jikko yooyu ak melo yooyu dañuy imprimer wu ci yow ba nga mat ci moom maanaam kon nga gis mu juddu wat ci yow sallallahu nga xam ne moom nga koy def mooy judd mooy ci lay judduwaatee ci nguuru képp ko amul nguur ci yow day daal di màbb moo tax liberté bu mag day àndal kenn du la moom kenn du la mënal dara képp koo xamante ne jàpp ne waroon naa nekk buur ci sa kaw rek nguuram day màbb ci saa si ñi gën a am xel mooy ñi lay ignorer bëgguñu laa boole ci seen dara mais képp koo xamante ne bëgg na saxal ak kilifteem ci sa kaw moom day màbb ba pare mu am beneen buur boo xamante ne comme li yent yàlla Yuusuf alayhi salaam rabbi qad aataytanii minal mulki wa 'allamtanii min ta'wiilil ahaadiis faatira as-samaawaati wal ard hmm? anta waliyyi fid dunyaa wal aaxirati tawaffanii musliman wa alhiqnii bis saalihiin yow buur yàlla rek jox nga ma sa nguur tawaffanii minal mulki nguur googu nag nitu yàlla yi dañuy wax ne du sax buur buur gi mu amoon misra loolu mu nekk nga ko ciy déggee waaye du woon sax loolu waaye noot gi mu nootoon bakkanam moom ko ci la nekkee buur te xam nga xamal nga ma may mën di gëndale xew-xew yi maanaam gént yi mais tamit xew-xew yi xew-xew bu am nga may ma xam-xam buy tax ma mën ko ma manière précise am interprétation bu baax bi ma ci am ba xam ne xaqiqam lii la réalité lii la ñu bëree bëri bëri mënuñu am capacité boobu réalité bi mooy lan mooy masalan bàkkaar léeg-léeg ci biti nii mën na nekk loo xam ne lu rafet la wala lu neex la loolu moom mooy forme bi mu yor ci biti mais baatinu bàkkaar mooy lu bon la xet gu naqari la am te it lu ñaaw la jëf ju baax tam noonu la contraire bi mais ñu bari bari duñu gis kon duñu gis xaqiqa boobu moo tax euh, kon mu ne waaye nag war naa zaat mu ne ñu ngi doon euh, xëccoo di daje di dëggante ak tuyuru picc yi kaza naka noonu wusu wusul njaay àll yi maanaam mooy animaux sauvages picc yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi doon bég di di xëccoo mbégte ji li xam naa ne ñeel ki nga xam ne mooy aju mbat di yërmande sallallahu alayhi wa sallam mais gane na adduna yeneen bi gane na adduna ñoom ñëpp di gis waaw ñoom ñëpp ñu bég <coughs> loo xam ne yàqu dana nekk. maanaam mbégte googu rida ngëneelu alqatini kay aji ñe sax ji ñeewante sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñoom ñëpp te loolu tamit mooy nit koo xamante ne te loolu yàlla tamit daf koo defal ñi nga xamante ne dañoo jeex ci yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne animaux yi ñëpp dañuy bëgg dañ koy bëgg ñoom ñëpp maanaam lépp lu yàlla bind da koy bëgg da koy sopp moo tax yonent bi sallallahu alayhi ne bu yàlla bëggee doomu bëgg doomu bu day wax naa Jibril alayhi salaam ne ko man dama bëgg diw hmm? sayyidina Jibril wax malaaka yi ne ko daa bëgg di yàlla de bëgg na diw loolu ñu jóg maanaam daf def sax ci ndox mi animaux yëpp dañ koy dañ koy xam nit ñi naan ko nit ñi tamit bëgg nit kooku naturellement Mhm. lisaanul qadri làmminu ndogalu yàlla ndax borom bi subhaanahu wa taala wala làmminu kàttanu borom bi subhaanahu wa taala kat dëgg-dëgg naadaa dafa woote jihaaran ci lu biir maanaam mooy bi nit ñëpp di xëccoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo koy nàmpal ku nekk jigéen du na bëgg koo nàmpal wala boog euh, xam nga. gën yéen bi saa saam keroog bi mu gënee àdduna am na ñaar téeméeri jigéen ñu génn àdduna ngir njàqare wa ma tadiqun min al niswani min asafin arafna zaata min al kuhan la tahin lu ko wax ci ci ci xilasa bi am na deux cents jigéen ñoo xam ne dañoo génn àdduna seen yaakaar a tas parce que dañ doon wax ne yeneen bi sallallahu alayhi dañ kaa ëmb nañ ko ñëpp xamoon nañ ko moo tax ëmb nañ ko ku ne jàpp ne ñi ëmboon ñëpp jàpp ne ah, kon dañoo koy jur waaye yaakaar wu tax moo leen rey mais nan lañ xamee loolu nan lañ xamee ni day gën a àdduna mun a na zaaka minal Qur'an seetkat yee leen ko doon wax moo tax ñu jàpp naa ah kon de xëy na sama doom ji ma ëmb day kon de na mooma moo tax lan la làmmiñu dogal nga wax ne bi yii ci yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam taf fat jagleel nañu nàmpagal xalimatu naan soxna su ñuy wax xalimatu saadiya bi duuni ci la jiitu loolu yàllaa ko dogal ci asal yeneen bi saa salaam ñu ko wër yëpp yàlla dafa def ci ñoom xattaa ci seen tuur yi dafa def kéemtaan ci ñoom xam nga xalima xalima mooy ku ku ku ku ku lewet mooy ku lewet a lewet voilà maanaam euh, boroom jikko yu sell yu set yu lewet yi xam ne day day voilà day day neex deret waaw maanaam loolu moom moo tax euh, même ku tudd noonu xalimatu matu ñooñu ñaari tur ku ko tudd dina mën a am dëgër fit mais du nekk koo xamante ne ku tàng xol lay doon foo ko fekk ku lewet lay doon du nekk ku naqari deret ku tàng xol koo xamante ne day noonu parce que loolu voilà ba pare ak saadiya maanaam ñun banu saadin la la bokk maanaam ci waa kër ñi texe ñu ne banu saadin la bokk maanaam kooku moom moo ko nàmpal sallallahu alayhi wasallam te loolu yàlla dogal na ko ci adam kon ñu yam foofu insha allah ba euh, jotaay bi ñëw wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina wa ala wa sahbihi ajma'in